fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi <clears throat> albaabu athalithu fi albaab athalithu fi eh, aladab fi aladab wal fadaa'il fi faslun fi faslun fi awqaatil ijaaba waljawfu lillayli wa nisfun saani kadhalika saxaru wathuluthaani waqtu salaati wannidaa'i wa kadhaa bayna al-adhaani wal iqaamati xudaa. kon Sëriñ bi radiyallahu anhu di wax mu ne mu ne ba léegi mu ngi lay wax waxtu yi nga xamante ne ci la ñuy nangoo ñaan. mu ne wax waqiila nee nañu ginnaaw ba mu la waxee ca wàllu àjjuma hein nga xamante ne nii ah wuute bari na ci comme na nga xamante ne nii noonee lañ la ko waxe woon wuute ya bari na ci de waaw boroom xam-xam ya daal dinañ cay wuute al mashaayikh al kiram al alama léegi nag mu ñëw di la waxaat beneen mbir waaw mu lay wax beneen loo xamante ne nii lu ama am solo la ci waxtu yi dina nangu ñaan yooyee mu ne la bokk na ci waxtu yoo yële waqi waqii la nee nañu wal wa non wal jawfu lil layl mooy ca guddi ga mooy waxtu taxawal di naafila di qiyaamul layli ah boo bële bokk na ci yi nga xamante ne borom bi sopp nañu mu ñu nit ki di ci ñaan wa nisfun thani ak la nga xamante ne mooy xaaju ñaareelu xaaju guddi gi kadaalika na ko noonee sopp nañ tamit as-saxaru kon nañu note ñu ngi woon ci lan ma ne waaw loolu dana rot naa ko fàtte xaaral eh, laylatu eh, jumaa saatu al muwassaa moo doon lan hmm, cinq eh, quatre cinq six voilà six kon bi wajawful layli mooy sept wa kadhalika saxaru na ko noonu njël muy neuf wa sulusaani ak après ñaari ceeru guddi gi bu jàllee kon muy dix loolu lépp ca suuratul muzammil loolu la doon kii inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ah ah sulusay layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar voilà te lool ci wàllu naafila lu doon wax borom bi de xam na ne annaka ken yow yi sallallahu alayhi wa sallama taquumu yaa ngi jóg adnaa lu gën a néew ah néew min thuluthay layli jóge ñaari ceeru guddi ci waaw wa nisfahu ak xaajam wa thuluthahu ak li nga xamante ne nii mooy thulusam bu ñu ko xaajee li nga xamante ne nii mooy ñetti xaaj benn xaaj ba wa taaifa du yow kese koy def am na benn mbooloo min alladina maak yu ànd ak ñi la gëm kon moom yooyee la wax fii kon nag guddi ga ca guddi ga ak nisfun saani kadhalika saxaru ak li nga xam ne mooy njël wa sulu saani yii ndax bokk na surtout ca wàllu jël nisful axiir boo bëri nga xam ne xadiisu mooy am nuzuul ne borom bi day wàcc xadiisu mawlana abu hurayra nekk ci li nga xamante ne mooy saxe yi guddi gu nekk nga xam ne njël gu nekk di wàcc di wax naan moo may ñaan man mooma moo may dagaan ak kan moo may ñaan ma may ko kan moo may ñaan jéggal loolu le muy dugg di jamono joo xamante ne nii ju barkeel joo jële kon nag loolee lu ama am solo la comme yii yëpp nag waxoon na ba ñuy wax ci wàllu xiyaamul lay leeg taxaw guddi ay ngëneelam yuy yëpp kon di ñaan di dagaan sa borom di ko bakk di ko kañ waaye di ko defal ay azkar di taxaw di julli kon yii yëpp yooyee da koy wane ak yeneen yi yeneen ci sunna waaye dañuy bëgg mënuñu guddal mu ne bokk na ci ba léegi kon ci dina waqtu salaati wan nidaa wa kada wa kada bayna al adani wal iqamati xuda mu ne waqtu salaati bokk na ci waxtu julli bu waxtu julli duggee waaw waxtu nangu ñaan la tamit de waaw waaw bu ko sàggane de wan nidaa waxtu bu ñuy nekk ñoo xamante ne ni dañuy nodd waaw mooy bu ñu noddee ba pare ndax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi <clears throat> moom moo digle ne bu ngeen déggee ki nga xamante ne mooy noddukat bi di noddu wax leen li nga xam ne moom lay wax ci xadiis Seydina Jaabir ak ñoom Seydina Muawiya radiyallahu taala ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci saxaaba wax leen ñi nga xam ne moom lay wax eh, moom noddukat bi léegi nag bu dekkee bu ñëwee ba pare ngeen wax ba booy mais yeneen xadiis yi leeral nañu mooy buy wax allahu akbar allahu akbar ba noppi nga wax allahu akbar allahu akbar ba ni muy jeexe bu ñëwee hayya ala salaat yi yooyu doo wax hayya ala salaa hayya ala salaa voilà déedéet da nga laa hawla wala quwwata illa billah ah laa hawla amul pexe amul ngir jaamu yàlla ak muccul illa billah amul kàttan tamit lu dul ci borom bi wala après nga ñaanal yonente ba nga julli ci yonente ba saa saa boo nga lan nga daal di ñaan ñaan ga nga xam ne moom la wax ne allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima aati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu xallat du mu ne ku wax lool xallat lahu shafaati yawm alqiyaama ku ñaan ne allahumma e yow borom bi ci tur yu kawe yi melo yu kawe yi haadi yu taaru yi haadihi lii di ad daawatu tàmba mooy woote gii nga xam ne teew na muy julli gii nga ñëw mooy ñaan gii woote gii nga xam ne moom la ñu woote mat na wa salaatil qaayima ak julli gii nga xam ne moom la ñuy waaj a taxawal aati ñu ngi lay jaare ci loolu di ñaan nga may Seydina Muhammad al wasila muy li nga xamante ne mooy manzila la comme ni mu ko ci yeneeni hadith eh, kene ab dëkk dëkkuwaay la ab waay la aljana boo xam ne benn jaam kese la yeel képp ku ma ko ñaanal moom ah alwasila xallat lahu shafaati woolu comme ni mu ko wax ci yeneen xadis mu ne wal fadila ak gëneel gu màgg ga wa ba'athu yal na nga ko yebal yi dekkil ko maqaaman nekkal ko ca maqaam al mahmud mahmudan bu nga xam ne moom la ñu sant alladi ba nga xam ne wa mu'atahu moom nga ko moom nga ko dig moom sa jaam bi mu ne ku def lii wax lii boo boo defee yee ba pare lool xalat dina rot ci moom saf lahu ñeel ko dina am shafaati yawmal qiyaama sama gramm kon nag waxtu woo wële waxtu nangu ñaan wu màgg ngoo ngële mooy ah waxta salaa waaye ak lan wan nidaa mooy bu ñu noddee ba pare wa kada naka noonee baynal adhaani wal iqaama bu ñu noddee ba pare laata ñuy taxawal loolu it jamono yi nangu ñaan la kon nag mu ngi noon kon la nañ ñote waxta salaati fàtte woon vingt 20 wan nidaa 21 kada baynal adhaanayni 22 wal iqaama ak taxawal mu ne xudaa téyel ma lii mu ne xayi alatan nidaa'i aydan yu'tana li di kurubin mutahayirin wana mu ne xayi alatan nidaa'i <clears throat> mooy bu boroom noddukat bi ne xayya ala salaa ak xayya ala al falaah ñaar ñoo ñële mu ne ñaar yooyu foofu it sopp nañ aydan ba léegi yoxtanaa waaw mu yittewoo ko li di kurubin boroomu ay tar-tar ay mettit ay ay ay yoo xamante ne nii daa ay yitte yu mag yu sa yu tar mutahayyir nekk ku ëlëmu wanaa ba pare nekk koo xam ne ku lottu la moom itam nangu bëgg nañ ci diggante ba mu ñaan dara voilà ngir loole ko dal mu nekk loo xamante ne nii lu yàlla di puus la kon loolu lu ama am solo la képp koo xam ne dangaa am ci ay yitte yu tara tara tar ay mettit yoo xam ne nga ëlëmu mooy lekk ko lottu ah nekk nañ loo xam ne coonowul nekkal koo xam ne ku yitteewoo mooy diggante hayya ala salaa ak hayya ala falaa di ñaan mu ne wasafufu fil jihaadi wal iqaama wa dubural maktubatil mudaama mu ne bokk na ci hein wa soffi voilà kon xayxalatal nidaa i mooy 23 hein mu ne wa sofu ak li nga xamante ne mooy sàppe bi fil jihaad yi buñ taxawee ci sàppe jihaad war a nag war a jàmmaarloo ak noon yi jamono yi nangu ñaan la wal iqaama ak jamono ji nga xamante ne nii ci lañu taxawal li nga xamante ne nii mooy <clears throat> taxawal julli waaw bu ñuy taxawal julli di iqaam loolu it jamono jooju buñ defee ba pare loolu jamono yi balaa imaam bi bi bi bi di di di di yëkkati loxoom naan allahu akbar loolu it jamono yi nangu ñaan la mooy vingt-cinq bi wa dubural maktubatil mudaama waaye ci ginnaaw yi nga xamante ne mooy julli lii mooy vingt-six bi yi nga xam ne moom la borom bi bind farataal ko ci jaam yi nga xam ne dañ koo da bind ngir ñu saxoo ko loolu mooy lan mooy gis nga adkaar yi nga xamante ne nii ak ñaan yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di que daal di koy ñaan jàngal saxaabaa mi jàngal ko xeetam ali radiyallahu anhu ngir ñu koy def ginnaaw li nga xamante ne nii mooy buñ jullee ba pare mu ne min haltiha <coughs> min haltihamul harbi ay qitaalu fakun mura'iyan liman yuqa lima yuqaalu alhamdulillah mu ne min ha bokk na ba léegi ci waxtu yu nangu ñaan iltihaamul harbi jamono ji nga xam ne ci la xare bi nag di tànge ci la nit ñi roofaloo ñaari kuréel yi di kuréelum l'islam ak kuréelu yéefér yi roofaloo jamono jooju jamono yi nangu ñaan la ay maa ngi ci jublu xitaalu mooy jamono ji nga xam ne ca la xare ba fa fakku nekkal muraayan koo xamante ne nii dangay ngay sàkku da ngay sàmmook li maa yuqaalu li nga xam ne moom lañ lay wax fii mu ne wax ba dara si wax <clears throat> waxiba badar sin siyama intaxatam intaxatimi wa inda shukr shurbika lima izamzami mu ne waxib badar waaw waaw nekkal koo xam ne dangay sàmmoo ak lan xib badar mooy jeexitalu boo ngeen defee am njàng maja majlis toog majalis jàng damoo xam ak kuur ngeen def jàng doon waxtaan ci yonent wala sa saab wala ay xadiis wala yu mel noonu waxtaane ay conférence ci loo xam ne ci diina la ba pare wala nga jël bind ci sa sëriñ ba pare bu ngeen jàngee ba pare di jeexal nga daal di nga ñaan mooy ca gannaaw la nga xam ne jeexitalu darsu ba loolu mooy vingt 28 bi loolu bokk na ci li nga xamante ne ci tegginu ci nga xam ne waxtu nangu ñaan si yamaa rawatina in taxtimi bu dee ne waa ji daa nekk koo xam ne day xat daa fàkk ñu jàngale benn kaamil boo xam ne moom lañuy tëj rawatina jamono joojee jamonoy nangu ñaan la wa inda waaye bokk na ba léegi jamonoy nangu ñaan yi wa inda shurbika limaa'i zamzami muy trentième bi jamono ji nga xamante ne nii ci ngay naan li nga xam ne mooy maa'u zamzam ndax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moo ne am zamzam lima shuriba la zamzam ak lañu ko naane mooy lañ ca yéene rek moom ngay am moo taxit loolu la kon nag affaire baa ngi noonee kon jamono yi nangu ñaan la kon nag mu ne inda wala daalliina min qawli al imam ma'a ijtimaa'i al muslimiina lil maraam mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii mooy jamonoy nangu ñaan mu ne inda fa wala daalliin bu imam bi di jàng faatiha di la jiite ba ne wala daalliin boobee booy wax foofee amiin jë foofale it bokk na ci li nga xamante ne nii muy lan kon trentième bi foofale min qawlil imaam ci waxu imaam bi ma ijtimaa'il muslimiin fekk mu ànd ak dajaloog jullit ñi lil maraam ngir la sàkku nga xamante ne ba ñu ñaanee ba pare suñu borom bàyyiwul kenn di fa dugal la muy ñaan moo ñu wax ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin ñépp ne amiin kon nag waxtu nangu ñaana ngoongale mu ne nag bu mujj baa ngi mu ne taxmiidu maytin wa nuzulun lil matar siyaahu dikatin majalis dhikr mu ne sëriñ bi ne radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw <laughs> <laughs> mu ne taxmiidu maytin jamono ji nga xam ne aji way génn àddina ndeysaan wa yawma turja'una ila allah nañ koy fàttaleku ku nekk fa ngay jaar laa ma xaala kenn ci manu tos dina am bés gars yi sawaay bu ñu la déggatee la nga enregistré woon kese bu dee am nga lool dafa war enregistré wala say vidéo wala fuñ la caméra woon kese lañ la mën a déggate wala ëpp audio wala ab téléphone boo leen yónni woon a message mais déggati sa kàddu nii woola en direct wala ñu woola wala gisati la jeex na wa yawma turja'una ila allah war nañ ci bàyyi xel de waaw kon nag mu ngi noonu le mu ne taxmiidu maytin kon loolu mooy lan inda war a daalin moo doon trente trente et un hein taxmiidu maytin mooy kon trente-deux bi nga xam ne ci ngay bu gaañoo nga xam ne bët yi day jóg waaw di xool li nga xamante ne nii mooy ruux ga di dem jamono joojee nga xam ne ci la ñuy eh, jaarale sa loxo yow mi fekkee bi muy gaañu ci bët yi daal ci kaw teg ko ci jëbi wàcce ko ci bët yi ngir bët yi tëju jamono joojee jamonoy nangu ñaan la kon nag mu ngi noo nee ah, loolu nañ ko ciy boole mu ne wa nu wa nuzulun lil jamono ji nga xamante ne mooy 33 jamono ji nga xamante ne nii moom la hmm, Eh, eh, kii bi eh, nu mu tuddati ci la taw bi di wàcc walla mu ngi noonu le mu ngi noon jamono ji nga xam ne taw bi day rot di wàcc kon nag mu ngi noonu le moom loolee ah, ah jamono joo jamonoy nakku ñangu ñaan la mu ne siyaaxu diikatin waaye jamono ji nga xamante ne nii mooy ci la ci ngay dégge li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy eh, eh, diig muy muy muy muy muy muy muy eh, séq gi bi muy bi muy sabe jamono jooj jamonoy nangu ñaan la ndax moom bu ko defee malaaka yi la gis kanta yi bu yuuxoo ak yooyu saytaane yi la gis comme ni nga xamante ne ni moo tax imaam Abu Dawud mu def baabun ci kitaabu awwalu kitaabil adab awwalu kitaabil adab foofee maa jaa fi diiki wal bahaaki wal bahaim mu ne baabun maa jaa fi diiki wal bahaim léegi foofale mu ne loolu imaamu muslim imaamu muslim moo def istijaabu baabu mooy du imaam muslim waaye imaam an-Nawawi voilà rahmatullahi alayhi mooy ci sax kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar foofale moom imaam nawe nawawi daal di koy introsise tudde ko istijaabu du'a inda siyaahi diik mooy jamono ji nga xamante ne nii dañuy nangu ñaan fa nga xamante ne nii mooy ah cirq gi falay sabe kon nag mu ngi noonu la siyaaxu diikatin li nga xam ne mooy yuy sabu diik muy loolu mooy lan 34 bi waaye bi ci mujj majalisu zikar muy 35 jamono ji nga xamante ne ci la ñuy toog di tudd suñu boroom di sikar suñu boroom di ko bakk ko xeñ jamono jooji jamono yi nangu ñaan la kon fii la aw xaatu faslu bi nga xam ne moo jëmoon pàcc bi jëmoon ci jamonoy nangu ñaan kon yal nañu boroom bi dëppaale kii yépp